Kaab la tuddoon Ibnu Umayr mais eh, gis ku ma suñu gis kii ma ne la non Mus'ab ibn Kaab Mus'ab ibn gisoon ak ñoom Kaab ibn Kaab ibn Maalik sax jotaguñ ko gis Kaab ibn Maalik jotaguñ ko gis Seydina Ubay ibn Kaab lañ gisoon mais Seydina Kaab ku tuddoon Kaab ibn Maalik gisaguñu ko waxoon nañ ne bésu. bisu comme Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhuma fële lañ leen di gis jouru Tabuk insha allah kii Ka'b la tuddoon di doomi Umayr bokkoon ci ko waa Banu Gifaar al-Gifaari imaam ibn Abdul Barr radiyallahu anhu nee na bokkoon na ci al-Isti'ab moom nii bokkoon na ci saxaaba yi gën a mag ci ponkali saxaaba yi la bokkoon ndax loolu lu am solo mooy ñun buñ foog ne ñi siiw nii rek ñoo kii woon am na ñoo xamante ni amoon nañu ci ci ci ci ci ci qualité ci ay xar baax lu toll ni ñenn ñi ñi ñi gën a siiw ah. ñi mais dañoo siiwul <laughs> mooy ci maas gi siiwuñu mais ay ponkal lañu woon moo ma min kibaari saxaaba ñoom ñépp sax kibaar lañu waaye ci comme li suñu boroom wax tilka rusulu rek faddalna ba'dahum ala ba'd yonent yi alayhi salaam ñu ngi noonu na ko noonu la leen buur yàlla gënale mu ne ko noonu tamit saxaaba yi radiyallahu anhum ñépp xam nañu Seydina Abu Bakar ci gën loolu moom mooy lu waay baax baax lu Seydina Ali Seydina Uthman Seydina Ubay Seydina Zayd ibn Seydina Mus'ab ibn Umayr loo baax baax baax mooy Seydina Siddiq moo nekk sa kaw loolu la buur yàlla def te mooy ki gina a ki yonent mi alayhi salaatu salaam gën sopp gis nañ keroog li mu wax eh, Seydina kii nee damaa ñëw laaj eh, ah, man ahabbu naasi ilay yonent mi alayhi salaatu salaam kan nga gën a bëgg mun a Aïcha mooy doomu siddiq as-siddiqatu bint siddiq waaw mu ne ko déet ci góor ñi mooy ba ñu ko laajee ci lu ñu doyal kan nga gën sopp kan la tudd Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu <laughs> ma man mu ne Umar summa man Usman summa man Ali radiyallahu ta'ala anil jami après mu tudd ay nit am <laughs> boo xam ne riwaayé boo xam ne ne mu tudd ay nit ma xam ne man amru sori naa foofu moo tax seydna Ali ibn Abi ba ko doom ji laajee seydna Muhammad ibn al-Hanafiya radiyallahu anhum ba mu ko laajee na ko kan moo gën ci xeet wi la nekk Abu Bakr Seydina Abu Bakr doom jee ko laaj moom Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko kan moo ëpp ngëneel gën ci xeet mi mu ne ko Seydina Abu Bakr ginnaaw yonent ma lay saab sa Abu Bakr a gën mu ne ko kan mu ne ko Omar <laughs> waaw mu ne ko Omar a ci tegu de Omar moo ci tegu doom ji naan ko mais yow mu ne ko man julli man kenn laa ci biir julli ñi mais bu dee gën moom ñee ñoo gën Allahu akbar laa yaarafu laa yaariful fadla illaa ahlu gëneel waa gëneel rekk a xam luñ gëneel Allahu akbar wala Seydina Ali ibn Abi Taalib gis nañ bi gis tarjama Seydina Omar ibn al-Khattab eh, eh, eh, Ibn Abbas comme ne saxee bi mu ne mu ne dafa jekki ñu biñ tegee néewu Seydina Omar noonu nit dem di julli di ko ñaanal neena ma jekki fi ma taxawe man Ibn Abbas noonu jaaxle ndeysaan di ñaan euh, mu am ku ma teg sama loxo ci sama mbagg ma gis ma tourné muy Seydina Ali ibn bi Taalib radiyallahu taala anhu mu ne amul ci xeet bi ginnaaw yonent bi amul koo xam noonu Seydina Ali ibn Abi Taalib buy génn àddina bëgg na présenter saxiifa bu mel mooy téere jëf ay jëfam yamuy muy présenté borom bi subhaanahu wa ginnaaw bu yonent bi alei saatu salaam ku moo xam ne bu sañoon de buy buy faatu comme kooku lay présente li mu présenté ku dul mooy Seydina Omar mii bu ma sañoon man Ali bu may faat moom téere jëfam comme dama ci am photocopie muy sama bos Allahu akbar Allahu akbar te gis nga Seydina Omar la mu waxoon ba mu déggee nit ñi naan oh, Seydina Omar moo gën Seydina bu Bakar radiyallahu mu ne leen lan la laylatun li abi bakr xayrun min umar wa ali umar mu ne leen benn benn guddi bu seydina abu bakr radiyallahu anhu non seulement waxuma la moo gën omar rek mais dajaleel omar moo gën omar ci boppam man omar ak sama ndaboot abdallah hafsa ñépp boo dajalee yi laa fin fépp nga dajale leen ñoom ñépp seenu mbaax say benn guddi seydina abu radiyallahu anhu moo ëpp doole fopp moo gën Omar ak waa kër Omar njabootu Omar Seydina Bilal ibn Rabah bañ koy wax loo lu mel noonu mu ne yéen dangeen a yéen xanaa seen bopp yi kiy wax lool xanaa dafa xalaatu man de man man ñun ñun ñun benn toq lañ ci ngëneelul Seydina Abu Bakar mooy lu ngeen gis ci man bilaal ak saxaaba yi boo gisee ñun ñu nekk ba ngay wax ci man di ma di di mu yéem la yu baax yi nga gis ngëneel yi nga gis mu yéem la yu man Bilaal ibn Rabah al-Mu'azzin al-Qurashi mawlaahu yooyu yépp bu la yéemee xamal ne loolu du dara lu benn qatratu min fadli abi min min min fadli abi Bakr loolu benn topp bokkale ci ngëneelu Seydina Abu yi nga xam ne mënuñu koo lim mënuñu koo takk ngeen naan ma man kaw Seydina Abu Bakar kii nag Seydina Ka'b ibn Umayr bi ku bokk ci ponkal yi la bokkoon ponkalu saxaaba yi comme ni Seydina Abdallah ibni Abdul Yuusuf an-Namari al-Andalusi radiyallahu ta'ala al-Andalusi an-Namari radiyal Maliki radiyallahu anhu borom al-Isti'ab ak lan Tamhid ak al-Istidhkar téere yu rëy ci Sharh Muwatta bu imaamu Malik imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne yeneen ci ma saat saam kon da koo yónni al-Waqidi kon mune ne yeneen tibe alay saam moom mii la yónni eh, da koo kon imaam az-Zuhri la wax ci mu ne yeneen dafa al-Ghifari boole ko quinze góor may sariya mu ne ba nu ñu la ko yónni ilaa zaati atlaah eh, ci waa bani Qudaa waa bani Qudaa la ko yónni woon ñu ne woon ci zaati atlaah atlaah bokk ci waa Sham ci ci contrain wu Sham yi contrain wu Sham yi ci Sham la bokkoon léegi nag biñ demee foofule nag <laughs> biñ demee foofule ñu fekk fa gaaya nekk mbooloo mu baree baree baree baree mooy gaa yi de nekk jayshun aramram jayshun aaram ram mooy mooy mooy mooy arme boo xamante ne nii comme géej ndax bariwaay eh, gaa yi mooy fële ca balqa fala woon ca ca waa zaati atlah foo fële ca balqa arbu balqa bokk ca chan siri gu magga pas siri gu ndaw gii de gaa yi biñ fekkee ñu bari noonu léegi ñu woo leen comme ñu woo leen ci lislaam gaa yi faalewuñ leen ah léegi gaa yi daldi di ñoom gaa yi xareek ñoom gaa yi nag daldi fay ray bi ñun kiiwee ca lañ rey ca lañu ray ñépp mooy ñu rey ñépp ba des kenn rekk moo rëcc moom Seydina Kaabum na Umayr mii moom bokk na ci ñu faat keroog lañ ko faat foofale waaw imaam Ibn Sa'd nag nee na qissa bii nii bi mu ko ndee ci tabaqaatam yi nee na ci rabiul awwal la woon la xew woon ci sanata samaan waaw kenn rekk ci rëcc daldi dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la waajooju kenn ci rëcc ñu rey ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Umayr ñu ñëw wax koy nanti bi alayhi salaatu salaam mu bëgg a ab armée ngir fekk fa gaaya waaye laata muy préparer kii bi mu dégg ñu ne ko ñu dégg ñu ne ko gaaya décampé nañu mooy changé nañu changé nañu place newatuñu fi gaay yi nee nañ mëy nee nañ ne ci dikk ci réew mi kenn xamatul fu ñu féete gaa yi naani nañu kaani kon moom Seydina Shujaa eh, non Kaab ibn Umayr moom keroog lañ ko faat kon ci xare boobu selon waxu imaam al-Waaqidi moom mi solo mbiru bi sanad da'if kon foofu lañ ko faat fële ca sariya boobu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawaa